millions kër nangam ak nangam iPhone oto Tesla xam ne boo koy wax sax di waaju Tesla Tesla <laughs> électrique <laughs> yooyu yëpp dañ ko def mais à condition que ne doo tëdd ak moom du ngeen bokk lal jamais alors ah loolu c'est non nul et non avenu laa wax waaye ñu ne waaw baax na ba takk ko kooku mënu la ñëw baara yooyu mënu ñoo ñëw ci juge bi ne bon ñun dañ koy may suñu doom on s'était dit on s'était dit des choses tellement claires ay mbir yu leer waxoon nañ ko dinañ la may suñu doom waaye doo wéet ak moom doo tëdd moom doo fanaan moom mu d'accordoon loolu nag ah yëg nañ ne bii parce que tegal nañ ko détective fexe na ba nax suñu doom ji mu dem ak ñoom ñu dem ci hôtel ñoom ñaar. voilà loolu lépp nag dañoo ñëwoon monsieur le juge bi ngir nga tas sëy yooyu ndax condition bi danaan la la waxaat leen <laughs> man damay <laughs> waxaat mu ne leen yonent bi alayhi salaatu salaam moo ne kullu shartin laysa fi kitaabillahi fa huwa baatil fa huwa baatil fa huwa baatil walaw balagha mi'ata shart mi'ata shart bépp condition boo xamante ne dëppoowul ak téere bi yàlla bi te newu ci lool neen la loolu neen la noonu leen la même bu matoon sans charge te yéen seen lii dafa wute nan lañ lay may jëkk jabaroo fare nga la doo ko jege loolu dafa loolu loolu rek li nga xam ne moo moo mooy sëy waaye kon topp leen nee dem leen dox amu ngeen fi dara te nag neen xam ne yéen bu leen yaakaar ne ay parents parents du tax sëy ab sëriñ du tax du tax sëy dara kenn manu la tas sëyu doomam wala benn waay lu dul moom ndax at-talaaqu liman axada bi saaq ki mën a fase mooy ki nga xam ne moo téye woon ci tànk bi mooy ka ñu may jëkkër ji kese moo man a fase ba mu des ci ay conditions yoo xam ne taxu ñoo jóg yoo xam ne bu boobaa juge bi dina mën a taxaw ne tas nañ sëy waaw sinon te lool c'est extrêmement rare te tamit du lu tëb ñu wax mais toog fee parents yi naan ñun ñoo demoon maye ko ñëwaat nañ tas ko mooy ñooñ xamuñu dara tasu ngeen tous tay la fi sëy bi gën a nekk voilà mu ngi noonu <laughs> kon nag lool ci xaadisatu barira par exemple lu jóge radiyallahu anha kon euh, sayyidatu kii euh, imam ibn abbas mu ne barira moomu nag <laughs> boroom këram bi léegi nag biñ defee loolu ba yonent bi saa saam wax loolu ndax dana sayyidatu Aisha laata muy def kii bi nu mu tudd euh, discours bi la na ko nangul leen li ñu wax waaw nangul leen li ñu wax dem def discours mer yonent waaye saa saa wax loolu mooy même bu ko nangoo dara lañ ko dul doxal voilà loolu la waaw man nag dama lay embaucher mais doo fi julli julli di waaje kii sawaay nooy def fii ngay jullee waaji bu la nee sawaay ñëw ci juge de ah sawaay dama ne ko woon man dinaa ko embaucher yow waxtu waxtu julli yi ci fi muy liggéey la koy fekk nga ne ko du fi julli sawaay julli ngeen ñëw daje nag ci ci ci indi ko ci juge bi ko ah traduire ko devant la justice voilà ngir nag sa sa employé bi ah nga nga xomp dara ki ci li nga ko war a fay parce que def na wala sax nga mën koo licencier dàq ko parce que charte ba ñu waxoon ne bu fi julli def na ko <laughs> juge bi bu la dégloo yow itam loolu la lay wax ne la loolu neen la kenn du ko bàyyi xel demal toog te amoo droit licencier ko boo ko fi licencier bi de toute façon te bu dee continuer def nga ko di nga ko jox ay indemnisation yoo xam ne nangam ak nangam ñu tëgg la ay daan yow tanzir la nga xam voilà <laughs> voilà kon Barira moomu la léegi nag bi nga xam ne nag ci la libre jëkkëram bi mu amoon nekkoon jaam comme moom ah mu ne moom doyal na ci moom parce que bokkatuñu statut te tamit moom pare na ci affaire bi daal waaw la ko ci bawoon moom génn na ci waaw. loolu la Seydina Ibn Abbas nag ne jëkkër ji nag mi mu doon def da doon wër ndaysaan ci ginnaawam ndaw si ni ko ndaw si bawee ay waay muy wër ci ginnaawam rek yàpp kii di jooy fu ndaw si dem mu topp ko ca gannaawam wa dumu'uhu te gis nga kiiwam yi euh, rongoñam ya tasiilu mu ngay mu ngay mu ngay roogalaat ala lihyatihi ca ca ca ca ca ca lexam ba ndaysaan waaw loolu day wane ne bon zu lihya la woon mooy borom sikkim comme yonent bi alayhi salaam waaw mooy roy yonent bi alayhi salaam amul naan sëriñ see ko war a roy kanta ñun ba classe bi moom ñun nañuy xuuf rek di ci defi nen mel ni acteur de film yooyu yooyu yëpp waaye léegi moom ay wal iyaazu billah yenn sëriñ si sax ñooy def loolu waaw taalibe yi moom di jéem a góorgóorlu di topp sunna ak yooyu ñoom nag ñoom ñuy topp xaw ma la jaabul laa koy waxe wala ki nga xamante ne mooy acteur bi wala ñi nga xamante ni mooy ñu sàggan waaw walla iyaadu billah xuuf sikkimam bi dóor ay noir fumé ah di yey si ngom teen ah, ah, teg ci kaala nag kenn xamul li muy niru mu nekk hybride boo xam ne kenn safut dara wal iyaadu billah léegi <laughs> yàlla bu mu bàyyi moustache yi nag waaw wal iyaadu billah mel ni eh, mbokki Castro yooyu Lénine yi nga xam ne masuñoo sax bay sàppi léegi kon mu ne Eh? rongoñ yi ñu ngay siit ci sikkim bi noonu la doon def fu soxna si gàll rek barrière ki eh, muxis topp ci ginnaaw barrière rek di jooy di jooy bu duggee ci marché yi mu dugg ci marché yi topp ko rek mu dem mu topp ko buy dem fee mu topp ko nekk ci gannaawam di jooy rek bëgg mu delloo ngir ah ndaw si ñëwaat ci moom waaye ndax nag cofeel gi mu ko sopp sopp wu rëy na te nag moom eh, taqalu ko femme bi dina graw de la ilaha illallah moo tax muy jooy nii waaw waaw neewul yi man nag waaw l'amour moom mbëggeel moom dina ne waaw ah, bii la <laughs> léegi nag te li mu def lu xaraam ko eh, lii dafa xaraama ah. mais lan la yonent bari saa gis na ko xam na loolu gis na affaire boobu ñépp gis yonent bari saa nee na fa qaala an Seydina Ibnu Abbaas radiyallahu anhu mu ne yonent bi alayhi salaatu salaam wax sallallahu alayhi wa sallam li Abbaas wax sama baay di Abbaas ibn Abdul Muttalib ne ko ne yaa Abbaas mooy baay tëxam frère papaam la rakku papaam la moom yonent bi alayhi salaatu salaam mu ne ko yow Abbaas alaa ta'jab min hubbi Mughiisin Bariira wa min bughdi Bariirata Mughiisan ne ko ne Abbaas alaa ta'jab ndax ndax ndax ndax ndax yéemu wuloo min hubbi Mughiis ci sopp gi nga xam ne bëgg gi Mughiis mii bëgg Bariira ak bañ gi Bariira bañ Mughiis waaw loolu loolu yéemu woo ci Abbaas sama baay tax <laughs> man yonent bi alayhi <laughs> mooy borom bi feeñu waayu borom bi la ko yonent bi saa saa di wax naan ko xoolal yéemu ci loolu ni borom bi di soppande ko moom mi al def kii moom dafa sopp kii ba tax muy jooy di topp ci gannaawam rongoñ yi di xam nga lépp rongoñ gu tooyal si kim mooy bari na ba pare di ko def publiquement di romb ci mbedd yi fu mu dem mu topp ci mel ni ombaram di jooy nag këtt nga xam ne man la muy jooy ndax lan dafa bëgg kii muy topp ki muy topp bañ ko bañ koo xam ne bu sañoon du masa nekk ci gannaawam kii jeex na waaw xoola borom bi ni muy jële yu mooy naqi bay ni ñaar yu opposé boole yeen <laughs> mu ne ko nga xam ne da nga gis feeñ waayu borom bi waaw ni nga xam ne noonu lay jële ay ay ay ay yu wute ah tegee ni njëliñ bi ci waaw waroo koo xool rek nday sa am c'est une euh, c'est une histoire d'amour douloureuse qui s'est mal terminée non yëfi Roméo et Juliette façon yooyu mooy la non da ngay am jàngalal mu ci borom bi mooy vie couple jàngale yu rëy ci ne waaw bi moo ci feeñal boppam di leen wan boppam à travers yiy xew ñun nag moom classe kese waaw waaw classe kese lañ ko jàppe waaw une histoire d'amour qui mal terminée waaw crime passionnel nangam <laughs> nangam bu xaraamoon yeneen tubaab saa sax du ñëw di wax la gaa baax naan ko mais yéeguwoo ci ni mu ko it ni bëggee bariira ak bariira ni mu ko bañe <laughs> lii day wane ne nettali bi daanaka ci neuvième année bi la après Hunayn la parce que Seydina Abbas bi mu keroog bi muy ci huitième année bi ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi salaam ci la dajeeg yonent bi dugg di ubbi ci Makka waaw après ubbi Makka am na fii ñu dem Hunayn ak yooyu yëpp Ji'rana ak yooyu yëpp ba delluwaat moom ci la door a ñëwee Medina ëndaale njabootam ñoom Mawlana Ibn Abbas ak soxnaam ay ñoom ñoom uh, Ummul Fadl ñoom moo tax Yonent bi alayhi salaam Mawlana Ibn Abbas trente mois fanweeri weer képp la dund ak Yonent bi alayhi salaam ndax ñoom Makka lañ ñëwoon kon ci fanweeri weer yooyu ci la xew-xew bi am mooy ci eh, soit. Eh, feewu ci catu huitième année bi jàpp neuvième bi jàpp dixième année bi ci la lii waaw loolu da koy wane parce que Mawlana Ibn Abbas nee na yonent bi alayhi saa moo wax al Abbas di bàyyam te moom mii Ibn Abbas radiyallahu ta'ala am na boo xamante ne moom ci boppam dane man moo xam nga dane man gis naa maa gis Mughis riwaay bii ñu gis bii ñu nekk maa gis Mughis muy muy topp ci ginnaaw Barira di jooy mel ni mu ngi mel maa ngi dundaat seen bi maa ngi dundaat mbir mi <laughs> kon kooku da koo fekkee <laughs> kon eh, eh, moo gën a dëgër nag ñu naan côté xaadisatul ifki la woon même bu ndax lañ ko tudd barrière bi dañ ko dañ ko faa tudd rek oh, dina la <laughs> kon nag mu gënoon léegi nag bi nga xamante ne nii ci la demee nii nag ah yeneen ci bi aleyhi salaatu wassalaam nag daal di def intercession moom lañ la doon wax waaw te tamit hadith bii lu am am solo xam nga sànk li ñuy wax yépp ñu wax côté kilifa gi kiy def intervention day dem ci kilifa gi ak ka yor loolu wax moom mais beneen côté bi mën naa nekk te moom lañu imaamu Nawawi bëgg yee suñu kii nii moo tax mu indi hadith bi que ne même monsieur le président. wala monsieur le ministre wala monsieur le procureur wala monsieur ki nga xam ne xalifa la wala ki nga xam ne kilifa la foofu kilifa la moom man na def intercession ku ko gën a fiite suuf mooy ñëw ci koo xam ne moo ko gën a fiite suuf mais sauf que lii du moom du mbiram ndax mbiru sëy moom laa doon wax sànq ay ñoo ko may woon ñëw nañ fase ko mooy xamu ngeen li ngeen di wax xamu ngeen charia xamu ngeen dara daraa ngeen manula tas waaw parce que loolu loo nekk kilifaay sa sa kii sa mbokk xam nga dañ koy gis yenn histoire yu mel noonu surtout ci africain yi <laughs> loolu moo affaire aada képp la waaw dafa mel ni euh, euh, mas naa ko liir mais nag dafa yàgg lii may wax ni yàgg na waaw moo tax euh, yàgg na yàgg na war na def ay quinze à dix-huit ans wala yu mel noonu bu ma juumal ci empaté ba rahimahullah benn ci livre bi dama mel ni laa ko mës a liir xamatuma nag yow ay am kuréel wala façon yooyu xamatuma ñan la kan la ci banati la koo xamante ne nii histoire bu ma juumul lii la woon que ne euh, waa ji moom ni mu fasee mooy frère xaw ma moom moo d'accordul ci kii rek moom ci boppam moo fasel jëkkëru jëmoon jabaru rakkam wala yu mel noonu lu mel noonu la quoi mais manatuma ci leeratuma ba mu ñëwee mu wax ko ne ko sa frère bi moo kii mu ne ko waaw kon noonu la waaw mooy loolu loolu par exemple ah waaw moom bu ñëwee ci ginnaaw ne dëggal naa ko waa loolu benn affaire mais frère am bi fase na loolu mais moom day jàpp ne il est obligé tamit parce que frère am fase na loolu moom du l'islam du dara voilà voilà waaye mais bu dee daa ñëw ci ginnaaw ne waaw fase na loolu moom la mais fase frère am nga moom doguloon dara voilà <laughs> moo tax yu mel noonu par exemple yeneen di may sasam li muy nekk jiitu jëpp du loo xamante ne nii lii ab sëy la te kii deful loo xam ne lu tax fi naan juge bi mën naa tax sëy bi àngul foofu kon nag kii ab liman axada bi saaq waaw fase moom ka jàppoon ca tànk ba ca yeel ba mooy kañ mayoon kooku kesee mën a fase <laughs> waaw moo tax bu boobaa kilifa gi mën naa ñëw ah def intercession te loolu côté fase la mais am na yeneen yoo xamante ne ni muy mbir mi affaire personnel waaj la ki jiite amu ci benn mii loolu amu ci dara waa moom mii mbiram nga ñëw ah tinu ci moom wax moom ngir mu def fal kenn ci ñi mu jiite leen ab faveur wala boog la mu ko naroon a teg mu baxu même bu dee yaa leen fi ñoom ñëpp voilà loolu côté boobu moom la al imam an-Nawawi rahimahullah di leeral fii indi lii yonent bi alayhi salaam nag daal di def intercession waaw waaw moo tax intercession foo toll bu ko xet waaw du rek yow yaay kilifa gi yow rek lañuy ñaan njekk yow itam mën nga dem ñaani njekk waaw léegi yonent bi alayhi salaam nag daal di ne kii euh, euh, euh, Barira giseeg Barira nag wax ak moom na ko mais Barira law raji'tihi am na ci riwaay yoo xam ne law raji'tihi am yoo xam ne law raji'tihi moo na al imaamul Buxaari al xaafizul euh, Ibn Hajar mu ne law raji'tihi hiya lughatun da'ifa waaw langue la boo xam ne bu faible la mooy jumla ji arabe ne dafa faible waaye bi gën dëgër mooy law raji'tihi ah léegi nee na ñëw na ci riwaay imam Ibn Maaja foo xam ne ne ne fa innahu abu waladika ndax kat ah yonent may saa saam di wax ak Bariira ne ko Bariira Bariira te ngaa delluwaat ci mu wis rek te moom nag mooy sa eh, abu waladika sa doom yi wala sa doom yi moom mooy baayam de mooy sa baayu doom yi seet ci loolu xanaa ah ak lii lii ko dal nii muy muy dox ak kii ci mbedd yi li kii léegi Barira nag ne yonent bi saa saam ne ko ndax lii nga may wax nii yonent bi saa saam digal la goo xam ne moom nga ma digal manula deme neneen lu dul ma daxu ko moo tax am na ci benn riwaaya dane ko ci riwaaya imaam ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu foofu dane saxaaba yu bëree nettali affaire bi ndax dama siiwoon xam nga moom kuy topp ci biir jigéen ci ginnaawam di dox ci marché yi di jooy ci am ñoom moom <laughs> li wolof yi naan ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp mooy ñu bëree yëg affaire bi Sayyid Ibn Mas'ud radiyallahu anhu foofu dane yonent bi saa saam dane Barira euh, Sayyidatu Barira bi ko yonent bi saa saam waxee loolu dane ko ya Rasulullah ashay'un waajibun alay qaala la dane yonent bi saa saam lii nga ma wax ne ngir ma delluwaat ci moom ndax maay mooy sama doom mooy sama baayu doom est-ce que loolu lu lu mbir la moo xam ne da ma ko wax nii mu nekk lu war loo xam ne manuma ci dara mooy yàllaa ko yonentam alayhi salaam ñoo di ñoo digle ma war koo def manuma ci dara wala déet yonentam alayhi salaam ne ko déedéet du lool de waaw lii dañ ciy xam ne saxaaba yi xamoon nañ ne yonentam alayhi salaam ndigalam yépp du par force bu dee ne ci cosaanu ndigal mooy al amru yaqtabil wujub loolu mooy ci cosaan waaye am na loo xamante ne rien yonent bi saa saam di waxe surtout ñoom moo tax ñoom ñoo gën a xam sharia waxu yonent bi saa saam ku dul ñoom ñoom dañu fekke intonation yi ak yonent bi saa saam ak condition yi ak jamono yam koy wax ak lan moo taxoon loolu lépp dañ koo am te keneen ku dul ñoom amoo ko lu dul ñoom luñ la ci nekk waaw te ñoo ne kon arbabul lugha waaw ñoo gënoon a xam langue bi waaw suñu borom tànn leen tànn yonent bay sa sam tànnal ko ñoo xam ne ñoom lay àndal ñi gën a sellu xol ci xeeti ci ci ñi yàlla bind ginnaaw yonent yi alayhi salaatu salaam xamoon nañ ne waxu yonent bay sa sam nit du farata mais dañ koy xame ne nit bu la bu bu bu la jàngalekat bi waxee dara wala kay jàngale wala kay def lii mbir mi leerul leera euh, euh, sàkkul mu leeral ndax yonent bay saasaam dana ko ndax doo delluwaat ah law raji'tihi ah boo dellu woon ci moom de mbir mi dafa yenu ay mbir ñaari mbir soit muy par force la wala dama lay tinu rek dama lay ñaan ci comme que lënt lënt boobu am na te leerul ci boppam mu leer lu yonent bi ne ko ndax danga may digal wala mbir la moo xamante ne nii dafa nekk farata ci man wala déet yonent bi saa saa ne ko déedéet kon moo tax boo bàyyee bul bàyyi ay ombre de fenn ci masala wala loo xamante ni loo war a xam la bu leerul am nga droit laaj te kenn du nekk lu tax muy laajaat déedéet ndax leerul laaj yi bon mooy laaj yoo xamante ne nii laaj yàq temps ray temps yow mbir mi leer na ci leer na nga nekk fi rek ak yooyu ak ak ak ak yu mel noonu daal mais nit ku nekk am nga droit laajaat bu mbir yi leen téye ci sa bopp waaw yeneen ma lay saa saam ne ko déedéet du farata de waaw innama ashfa li am ba des mooy damay ràmmu rek ci riwaay bi ñu la wax sànq innama ana ashfa mais ana innay ana shafi' wala yu mel noonu man ah nekkuma lu dul koy tino rek dama laa wax lii ngir yërëm gu ma ko yërëm ak tamit lu ma gis noonu daal ba xam ne amaana mooy li gën ma wax la ko ma ñaan la ko sàkku ko ci yow innama ashfaa waaw waaw du nag loo xam ne da da ba ko dogu ci yow ne par force nga def ko déedéet damay tinu rek waaw lu ma lay ñaan kese la xaalat bi ndaw si xamee noonu nag ki ne kon affaire bi léegi lii la mu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam laa xaajate bi fii ah wax dëgg yàlla nag awma benn aajo léegi amatuma ko ci Maurice mais waaw waaw mooy delluwaat ci moom moom manu ne lii moo tax sëy dafa nekk lu lu lu lu lu gaaw te yonent bay saa saa ah man maa yonent bay saa saa lii de mooy affaire wu yooyu moo tax euh, ñi nga xam ne dañuy toog di forcer nit di ko may nit wala di ko mooy ñooñu damaa foog ne du ñu xalaat waaw moom rek di jaay l'autorité quoi waaw man daal du may ci kilifa wax naa demal fekkee wala déedéet man d'accord ma ci lii ci yàlla ma ne waxoo fi dara moo tax Imaamu Buxaari ne voilà si <laughs> si buntu yu mel am na buntu dañ woon ku fi maye nit te d'accord ci dañ koy tas <laughs> waaw te loolu yeneen dama lay doon saam ci boppam moo ko def waaw ndaw si ñëw ne baayam ci boppam moo ko may te d'accord ci mu woolu baay waaw ne ko ki de lii baayam wax lool mu ne ko ndax d'accord nga mu ne ko déedéet kon mu ne ko kon ma ngay tas waaw da mooy affaire bi déedéet voilà mooy affaire sentiment la yoo xamante ne nii yow dundoo ko baay bi loo loo bëgg mu seeg diw kii àndu ci ma ne bu ñu newee ñoom kese ak la dund yow xamoo ci dara sa njortu gu rafet kese nga am waaw wala jàpp ne wala gone léegi nii man lii la tamit ma wax sama kàddu warula kii ma ne sa kàddu dara waaw sa kàddu dara laa wax yow dee dem xalaat waaw mënoo jël ñoo xamante ne bëggante wuñ nga ne par force ñoo nekk loolu mooy la nga jël muus aku kaña ne par force nag yéenay bokk dëkk fii nii ci ngunu gii nii yéen a fiy dëkk par kaña ngi bañ nga ne par force kaña di nga dugg waaw léegi nag boo ñëwee fekk muus na rey kaña gi wala kaña gi kii nangam nangam waru leen nag jaaxal nag waaw ñaan gonay léegi waaw ñun ma nga ñoo nga xam ne ñun si kilifa bu ma soon wax ma ne loolu bàyyi leen naan suñu kilifa laa wax waaw loolu bàyyi kilifa gi dina mag moo yonent bi alayhi salaam mu ngi nii ndaw si dama jox choix mooy l'islam c'est la liberté quoi waaw mais ay affaire yoo xam ne nii la manoo ci dara wala kilifa bi wax naa kenn du wax dara kenn du xalaat dara même boo ci àndul sax doo kii nga dem ñu naan wala ci noonu lay barke ma ne loolu ku ko mën a def defal waaye nag bu leen ko imposer ñoo xam ne ànduñu ci ku ci àndul àndu ci manoo ko forcer ci yoo xamante ne nii du dara l'islam àndu ci voilà faut que ça très clair waaw te kenn manoo wax ne kii daa ñàkkul taalibe ñàkkul taalibe fet daa xam ne yonent bi saa saa am li ñu koy naan moom bu ko defee man na cee mooy yàlla man na ko cee fekk ndax day nekk koo xam ne bëggu ko ak yi mu ko amal yi ko yi mu amal boroom këram dootu ko du ko matal te bu boobaa mu ngi def bàkkaar ndax yonent bi saa saa am nee na bépp jigéen koo xam ne dafa fanaan boroom këram am ci aajo mu bañ te amul benn ngànt malaaka yi dañuy fanaan di ko rëbb ba di muy xëy waaw yow boobu xam loolu akam yoo xam ne du ko mën a matal ndax manu la kii kii maye manu koo supporter nekkul ne jëmmam la bañ mais yàlla boo def loolu yàllaay def ñii ñi bëgg dañuy di bañante loolu am na même bu dee ne danaa la en tant que nag yow fexeel di sopp sa bokk jullit di ko bëggal li nga bëggal sa bopp mais loolu mooy ci nga xam ne man da ñàkk mais bu dee affaire ay vie conjugale ak sëyëg yooyu mais nit ki ki nga xamal ne yéen a bokk ay projet yéen bokk ni ngeen di gise yéen a bokk ni nga xam ne jàpp nga ne man nga ci am njaboot gu gu gu barkeel te man ngeen nekk man ngeen a déggoo man ngeen a mànkoo mais koo ngay nekka bu dee keneen ki baax na waaye gis nga ne moom am na jikko yu bari amu ko mais léegi dañ naa la par force yow léegi waa moom du mu jël kenn waaw ku gaaw a tàng xol la ku gaaw a kii la ku réactionnaire la ku kii ndaw nga xam ne loolu man ko wala waa yi xam ne ndaw si noonu la mel borom làmmeñ wu ñaaw la moom ndaw si wa wa ngeen ne par force moom lañ lay may parce que mooy sa doomu bàjjen xaw ma mooy sa borom ni yaay xaw ma lan ak lan ma ne waxi caaxaan la waa ji bu ko neexee mu ne maa bañ te fenn la nekkul loo xam ne ñàkku taalibi la loo xamante ne nii tey mu ay nen ak waajur la doom la xeer la doom la loolu ma loolu waxi wolof la loolu moom lu diine islam waaw ba pare nag ñu lay menacer wu diine ak ay alcool alcool fen waaw parce que bu dee ne sëy boo xam ne boo ko duggee ak yi la yàlla teg nga war koo matalal ka ngay sëyal maroo ko saway nga xam ko am ci loo xam ne shibhul yaqin la bu ci dugg da koy nekk ci bàkkaar nga dëkk imagineel guddi gu nekk malaaka ko rëbb ngeen ngeen da léegi rek la toog nekk noonu ndax lan ngir lan déggal na baayam nee na waaw après même sax muy séeb waa ji sax du di am benn bànneex du ko am ay problème génital lay am ak lu nekk lay pour génitaux lay am ak lu nekk ñu ko yóbbu te foofu gars yi médecin yooyu seen yoon aw ay gynécologie doxu fa presque seen yoon muy dund safara soo xamante ne nii ci ci jëmm day yekk-yekk rek faatu à l'âge de trente ans même pas ñu naan ndax keroog lañ ko maye euh, la yàggul dëggante yooyu yéen a ko faat wal iyaazu billah yooyu nit ñi dañoo war a def xalaat ñoo xamante ni comme ay robot comme ay weñ yu dund comme ay ay ay fer mel ni ma ne benn xalaat sax lu xaw a duñ ko xalaat ñoom daal lii la lii la mel ni ay robot cop yooyu wal iyaazu billah l'islam c'est l'amour ak tamit ab ab ab nit léegi nag société yu mel noonu ndaw soosu bu xawee kii ba dem gis ay Europe yi kii mais aywa te xamul diine mais day dem ban parlement yi firi na waaw lépp mu jàpp ne nag loolu l'islam la bañ l'islam bañ boo xam ne te dara waralu ko loolu parents yi ko doon gëmloo ak ustaas ba nga xam ne moom la parents yi woowoon ngir mu ngir mu wax ak moom yedd ko ngir mu déggal parents yi ci loo xamante ne du daraay l'islam seen tradition kefe du l'islam ah. waaw jël seen tradition yooyu naan dañ koy koy mugg moo laa la wax ci saoudien yi buñ naan loolu tubaab yi ma ne man gëmoo kene lépp lu ndaw su war a def il faut jëkkër ji ne fa loolu amul yonent bi sallallahu alayhi wasallam ngi fay lu na transaction bi da ba d'accord ak Barira ba ne ko demal wax ko ñëw yonent bi sallallahu alayhi wasallam doo koo yëg bu doon ne loolu la il fallait bu yëg ko kon loolu doon ñaan luy mën da nekk waliyasu billah kon loolu yëpp ay affaire la yoo xam ne gars yi dañuy seeni tradition lii mooy seen aada léegi nag seen aada jooju ñu bëgg woon ak diine même bu dee diine àndu ci waaw bu dee aada la yoo xam ne dàqantewul ak diine tax la mais di force nit ci loo xamante ne yow dundoo ko te fii ngay faatu bàyyi ko bu war a dund mariage du ko du du du du ay contrat à durée déterminée ah du ay CDD waaw lëmu ka ka ka koy dund moo xam ne mooy dund te nag lépp la mën a wax ku ne la mën a wax sax am na loo xam ne du ko mën a wax kenn lu muy dund la moom moo ko xam bari na loolu la def rajo yàlla na ah man nag manumaa manumaa dellu ci moom de naa xaajate lii fii aw ma aajo ci moom waaw aw ma aajo ci moom yonent may saab saab nangal ko nangul ko loolu tamit waaw nangul ko loolu waaw kon nag waaw